kenn mësu koo def yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko def ci mangi xawaasin nag ci la taxaw xéefar yi ko doon kontar ñi ko gënoon a bañ ku taxaw rek mu may la téeméeri gélém ñaar téeméeri gélém ñetti téeméeri gélém juróomi téeméeri gélém lan saar daje nag xale yi ne waaye yonent bi yàlla na ko yàlla baal bakkaatam li muy def ah yonent bi xéefar yi nga xam ne bokkam yi nga xam ne barki démb rek ñu ngi xeex ñoom seen deret yaa ngi taq ci suñu jaas yi ba léegi xalal ci ñëw mu di leen ko séddale wa ci ñoom ah yonent bi daal lii muy def kenn xam ko yonent daal di woote nag ne lansaar nañ daje ci benn nañ daje ci benn tant ni ma fa ñu daje mu ñëw mu ne leen lu ngeen wax mag ñi ko ñun mag ñi day waxuñ dara waaye xale yi day wax dëgg wax nañ ne yonent yàlla na ko yàlla baal mi ngi fab xalal ji jox mbokkam yi te seen deret yaa ngi tax ci suñ jaas yi setagut sax mu ne leen ndax mu leen nit ñi yóbbu gàtt yee gëlëm yi yéen ngeen yóbbu yonent yàlla ah ñu ne ah kay mu ne leen moom sama dund yéen a moom sama dee kon nag bàyyi leen nit ñi ñoom ñu yóbbu gàtt yeeg gëlëm yi yéen ngeen yóbbu ma de gënalee gisagu leen ko da ngeen ko gis sama gannaaw waaye na ngeen muñ gannaaw ga anas na ne gis nañ ko waaye muñuñ de bi buri ñëwee gannaaw yonent bi sallallahu alayhi boobu lañ soog a gis gënale xam na ne yonent moom xamul gënale du def lu mooy lu ko yàlla digal de fatana sa sellal fii zaati yi ci jëmam maanee ki na nga féexlu léegi nag ci jëmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ci maanaa yaaji ci jëmi yonent bi sallallahu istimaan ci déglu sama way wi na nga déglu rek li boo Busayri wax bon léegi nga mën a féexlu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de inaa sa ndem jafe na ictilaaw nag feeñ mi naa ci jëmm ja su fekkee jëmmi yonent ja feeñu la nga janoog moom fiixal ci sa bakkan loolu jafe na la déglu lii may wax te sayyidun kullu wasfin bépp melo daata bu tàmbali nga bii ci moom al wasfu matal al wasfu melo bépp melo boo xam ne moom nga tàmbalee ne yaa ngi koy taggee yonent ne tàmbalee mbaay istawa ba matal axbaaral fadli soogay ngëneel ibtidaaw tàmbali nga de la nga tàmbalee rek dafay jeexal mboolem xeeti ngëneel de yaa ngi bëgg a tag yonent ne lii laay tàmbalee boo tàmbalee rek sooy ba baax la nga jëkk a wax rek jeexal na mboolem yi ngëneel de nuñ tàmbalee woon darsu bi tey ne naka la kenn xéegut sa xéeg mboolem yonent yëpp xéeguñu xéeg yi yonent bi xéeg ci saay rek baatin waaye sayidun sanga la dax ko reem tabassumu muñ la waaye yonent yàlla ni meloon boo ko bëggee xam nit la woon koo xam ne mës da a ba kekku nga dégg baatam déedéet muñ rek sallallahu alayhi wal mashi dox alhuway naa ndànk yonentu mës da yàkkamti ba waaxu wala mu daw mës da ragal itam ba yàkkamti mbaa mu daw de dox ndànk rek ndax du yàq ndax du xemeem du ragal moom moo tax ba kenn mës da gis yonentu sallallahu alayhi muy waaxu de wana nelawam ixfaawam nga mentu la yonent tëdd gàncax di nelaw kenn mësu koo gis de boo ko bëggee jis muy nelaw jis muy nelaw boo bëggee gis muy jaamu yàlla gis ko muy jaamu yàlla de nelaw tuuti jaamu yàlla tuuti nelaw tuuti jaamu yàlla tuuti waaye nelaw ba ne xañang kenn mësu koo gis ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu seri waroon balaa agsi foofu nag mu jëkk ñu wan na jëm yonent ba mel sallallahu alayhi wa sallam nu yonent meloon jëmm la woon joo xam ne dafa digg mu taxawaay duut njool duut ndaama mi ci diggante njool ak ndaama sallallahu alayhi wa sallam su loolu su taxawee moom rek ca koy xam waaye nag su taxawee nit ña luñ gudd gudd mu tiim leen de loolu moom martaba baa ko ko may waaye daal su fekkee nag ni beru na nga xam ne rek kii du njool du ndaama de gudd xayibalu ko gàtt xayibalu ko ma nga ca diggante ba yonent bi sallallahu alayhi wa ku weex la weex koo xam ne dafa ànd ak loolu lu ko waral yaram nit ña dëkkee teeru weex rek mooy taar fi ñoom ña dëkk ca kaw ga xonq mooy taar fi ñoom de yonent miñ bëgg nag mu rafet ci ñooñ teeroog ñooñ kaw ñëpp moo tax dafa weex ba noppi waa weex goo xam ne dafa xaw a jëm ci xonq de loolu nag ci cëram yi nga xam ne ñooy feeñ ci jant bi nga koy xamee nga xam ne jant bi dina ko laal ak ngelaw li waaye su summeekoo nag yaram nga xam ne moo ne ca biir maraane nag kooku moom dafa weex tàll mel ni xeetu xaalis de sallallahu alayhi wa sallam bi nag boppam dafa réyoon kawaram dafa soqoon sallallahu alayhi wa sallam ay bëtam dañoo rëy ay yéenam dañoo sëq ay xefam dañoo sëq bakkanam dafa yëkkatiku gémmiñam dafa yaa ay bañam dañoo sew bu reyee fay mel ni melax mooy melax waaw wala yuur yuur xam ne tey dafay taw de dafa gudd ay loxo gudd ay tànk waaw maanam dafa joti cër dënnam dafa yaawoon waaw dafa amoon sikkim waaw bu sëq waaw ak i wa sallam dënnam dafa jàppaloo kawar ba waaw ba jumba xam ne ku dijj yaxi waaw yaxi loxo la ak yaxi tànk noonu mooy melaw jëmm ja su melaw noonu ba noppi nag nga wax ne reexam muuñ rek la doxam dafay dox ndànk nelawam nga mentu la de melawam daanañ ko melal indi abu haalata daana ko melal sidna ali ibn abi taalib daana ko melal abu hurayrata daana melal de waaye doy na ci rek la jabaram wax yonent nday Aysata way na ne ku rafete ni sama bët mësu koo gis de ku mate yow jigéen mësu koo judde mais su fekkoon ne jigéen ña jigéen yi salixaa ya nga xam ne ñoo bëggoon Yuusufa bay dog seen loxo ya su fekkoon dañoo gis yonent mu ne duñ dog seen loxo seen xol dañuy dog de yonent gën a rafet foofu Yuusufa de inda Abu Haalata daana ko melal Sidna Ali ibn Abi Taalib daana ko melal Abu Hurayrata daana ko melal de waaye doy na ci rek la jabaram wax yonent Ndey Aysata way na ne ku rafete ni yow sama bët mësu koo gis de ku mate ni yow jigéen mësu koo judde mais su fekkoon ne jigéen ña jigéen ñi salixaa yi nga xam ne ñoo bëggoon Yuusufa bay dog seen loxo ya su fekkoon dañoo gis yonent mu ne duñ dog seen loxo seen xol la ñuy dog de yonent gën a rafet foofu Yuusufa rek Yuusufa li muy taaru yépp yonent ko gën rafet sallallahu alayhi wa sallam waaye Yuusufa nag soo gisoon jigéen ñi di nattuwu ci moom be di dogu ci moom di fitnawu ci moom moom dafa taaru woon rek yonent nag moom dafa taaru ba noppi màgg boole ca soo ko gisee da nga koy ragal ragal ragal ba nga xam ne boo dee jigéen sax doo ko ñemee nopp soo jaxasoo moom nag gis moo gën a xoyof mboolem bindeef yàlla yi de nit daana ko gis rek di karkar yi a ah, xoyofalal man duma dara lu may benn waaye laa boo xam ne as njigéen a ma rek ci makka njigéen su daa lekk ay seer rek waaw Aminatu mooy sama yaay duma dara duma buur duma dara de boo ko gisee tàmbalee gis da nga koy ragal boo jaxasoo moom nag dootoo bëgga a moom ngi waaw jikko ju rafet ja de kooku le mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak nag lépp ngëneel loo xam ne mas naa wàcc ci mbindeef yi dale ca aadama ba fi tey rek xaaj la ci ngëneel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ku am ngëneel rek ci moom nga ko abbe waaye ngëneel mooy jëmmi mooy jëmm ji nga xam ne moo boole mbooleem ngëneel yi de aadama ci moom la jële noohun ci moom la jële ibrahim ci moom la jële muusa ibnu imrana ci moom la jële isa ibnu mariama noonu ñi ñëw gannaaw nag waxi noppi ñépp moo leen xabal sallallahu alayhi wa moo tax ba mu ñëwee dootoo gis ab yonent de warof ne borom tubéy bu jàngoo sol ba mu ñëwee ba tey day ab yonent wàcce tudde ndax moo leen doon xebal ba nga xamee ne ñëwal na boppam nag kooku sotti na de mu nettali moom waykat bi ne sànni na jàmbaraay ténqam ba mu fees ak jàmbaraay sànni na ko dàq ca xare boo xam ne junne lañ de ana luy yeetu Musa ana luy sànni Musa Musa ibnu Imran amoon na yàlla daf ko ca defal ay kawteef Musa ibnu Imran ab sàmm la woon jabaram jiñ ko may ca Madian ca Madian fukki at la sàmm mu dik canam waaye càmm nga yomboon na lool bu demee ba ca la ba rek mu fàkk tëdd nelaw xeet wa soppeeku sàmm di sàmm jur ga ba jëfal si ko de bu ñëwee ci teen yoor xet wa bopp ba nekk baag da ca des nekk goj mu duy de su guddee bu sampee xet wa ci néegam mu taal mu nekk làmp di takk ba bët set di ko leeralal néegam waaye xeetu Muusa woo gannaaw ga moom la ko yàlla jox bu ko sànnee mu nekk jaani ñangoor bu ko jàppaatee mu dellu nekk aw xeet de xeetam woowu kay doy na kéemtaan waaye lu ko dendaleeg jàmbaraa ji yonent bi sànni nag yambaraay ji yonent téye muy sàbbal ba ñëpp di ko dégg mu sànni ko dàq ci xare boo xam ne ay junne lañ kooku moo gën a xeemu xeetu Musaa de sallallahu alayhi wa sallam xeetu Musaa wa bant rek la yàlla di ko dundal ay jamono muy nekk ñangoor ay jamono mu delloo ko mu nekkaat xet jambaraay yi nga xam nag ne moom dekkaluñ ko defuñ ko dara jambaraay kese la ñëpp a ngi janoog moom mun naa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim ñëpp di dégg loolu de moo gën a xeemu xeetu Musaa ware xareb Badar yonent def na loolu xareb yëpp def na loolu xareb Uhud yonent def na loolu ak xareb Hunayn de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na nit ñi ci atam bekkoor ba nga xamee atam bekkoor jommal na leen ca bekkooram yu metti yére yonent bam gàddaayee dem Medina taw bi dafa dafa yéex ñàkk a dikk ba am ayaat da xam ne suuf si dafa fëndant ba mel ni ab doom muy xutba ci jumaa benn waaye daal di taxaw ne ko yonante yàlla ñaanal nit ñi ñàkk taw gi xëpp na ci tàndarma yi lañ doon dund tàndarma yaa ngi dee ngir ngir ñàkk ndox jur gaa ngi dee ci àll bi ngir ñàkk luñ naan ku tukki mar dog la nga deele yonent daal di yëkkati ay loxom bu daa ñaan taw dafay dëpp tenq li mu jëm suuf mu féetale gannaaw gannaaw gannaaw loxo yi mu féetale ko asamaan mu daal di yëkkati loxoom Abu Talha ne ko sa tàndarma ja nga weeroon ak ca weer waaye ba kat kenn wereegu ko mu ne gaawal weeri yàlla to nandalal jaam yi yàlla nandal ñu be Abu Talha tooy ak tàndarmaam ja ca weer waayam ba de Abu Talha ngay xëccoog tàndarma ja ca weer waaye ba taw baa ngi wala ngaan ci kawam de yonent fa taxaw fa mu toog ca mimbaram ba yëkkati loxoom na allahumma asqi biladaka wa rahmi ibadaka wansur rahmataka wa ay baladakal mayit wàccut mimbar ba lu mooy taw baa ngay wala ca sikki moom de sallallahu alayhi wa sallam ñaan loo nañ ko taw mu yéeg ca mimbar ba rek toog waxul dara taw bi daal di wàcc de ta bay rogaat waaw ca sikki moom ba sallallahu alayhi wa sallam mu ne su Abu Talib dundoon tey xolam sedd de moo ana ku may wayal way leen ma sidina Ali ibn bi Talib ne ko dangaa bëgg ko wax ne waa bi yaday sasxal xamam bi waji simaarul yatama yasmatun lil aramili loolu nga bëgg ko ne loolu tigi laa ko wax ba muy gone Abu Talib moo ko wayoon loolu Abu Talib ne sama doom ji nga xam ne sang bu weex tàll la xam ne kanamam rek mën naa tax asamaan si taw de ki nga mooy bàyyi jidim ak miskin yi ak yi de loolu Abu Talib waxoon ci yonent te booba ndaw la de bi bi mu toogee di baaw rek ñaanut sax xanaa toog xool asamaan si rek taw bi wàcce mu ne bu Abu Taalib dundoon tey xolam sedd de ndax la mu waxoon am na ana ku may wayal Abu Taalib ne wa abyada yastasxal xamaam bi way fi maalul yataama ismatun lil araami Abu Taalib bàyyam ma ko doon way way yooyu bayti yooyu ñuy ubbee dafa wane ne tagg yonent bi sunna la min qabliha tibta fi zilaali wa fi mustawdayan ay su yuxsaful waraqu kooku Abbas ibn Abdul Mutalib moo ko wax te dafa tagg yonent bi ne ko ndax ma tagg la ma way la ne ko wayal mu daal di sadd bayte yooyu tagg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi Abu Talib ci boppam baayam moo ko ko way li Hasan ibn Saabit saaba yëpp tagg nañ ko waaw su fekkoon dara xay na ci bon mu xay leen de sallallahu alayhi wa ba nga xamee nag ne taw ba taw na dala ci hajuma ja jam ñaane di taw sebeteetu guddeeg bëccëg ma ngay taw saj saj saj saj saj ba nga xam ne hajuma ja desi na yonent yeegaat ca mimbar waaja dellu del si ne ko ñu ne waaja ñu ne jeneen waay ne ko yonent bi ñaanal yàlla taw yàlla taw bi kat musiba am na de xarma ngi buut gaa ngi lap ci àll bi kenn mënatuloo dem marché jëndi loolee ko waxatuma di tukki ndax taw bu bari bi de yonent ne niir wi demal tegul tegekul kaw mais dina tabul tegooti ci kawam de niir wane taj di jëm nii di jëm nii rek mu daal di sebiti sallallahu alayhi suuf daal di naat nag suuf dal di riis boseri ne nga gis nag àll ba naat tóortóor yu weex tóortóor yu soon tóortóor yu xonq yépp nga di ko gis mu toroxal hurus dur ak hurus yaaxoo de soo séentoo madina de yonent bi sallallahu alayhi wa bu ma saa ñaan taw rek noonu la taw bay gaawee ñëw sallallahu alayhi wa sallam boo xamee nag ne yonent génn na àddina ci jamono si dina Omar bekkoor dellu ñëw ba nga xam ne raw na sax ba woon ci jamono yonent ba de Seydina Omar taxaw ci mimbar neew yàlla ci sa barkeb yonent bi lañ daa ñaane taw nga dañu tawal léegi ñi ngi ñaan yàlla ci barkeb Abbas ki nga xam ne bàyyi la ci yonent bi may ñu taw de Abbas daal di yow yàlla balaa bu masa xam bakkaata ko ko dara du ko dindi itam lu mooy ñun suñu loxo fees nag bakkaat waaye sëgg nañ fi sa tey ñu ngi tuub de may ñu taw de taw ba taw taw taw taw ba sebeti moo tax foo day gàtt xam-xam yi wax ne jot ci mbindeef ci ñaan daganut dañoo réer rek de daanañ jot li ci yonent boo ne moom yonent la keneen du yonent Umar ibn kenn raw ko de moo jot li ko ne ci Abbaas doomi Abdul Mutalib ki nga xam ne daf ne rek bay tax yonent la sallallahu alayhi wa sallam rek allahumma salli ala sayyidina muhammadin faatihi lima ughliqa وللغفر رحمة وشفاء صلي أبنا فضل كرمه مشفاء كان يراقنا الفات قدما أين هل من داخله دناء صل يا ربنا وسلم لمن وللكرمة والباء المسجد الحرام مدمن كل يوم تبي إلى سمعه معجزات من لفظه قرآن يا ربنا وسلم هو رزق المصير والدفاع ونزل الورق مانا فجاءت بغناها وهلها قساء يا ربنا وسالم الأمان وللخلق رمضان ولباء الغرامة والراء إنما تجرى الوجوه إذا tagg yonent ba agsi foofu nag melal jëmm ji rafet jot na ko ci yonent ba nag sallallahu alayhi wa mu ne lay taw moom xasani mu jagle ma bi ruyati wajin ci gis kanam mu ne waaye lu yonent lu gënoon bi jagle ma ma gis kanamam nga de sallallahu alayhi saala dañ na saqaaw texaadi an kulli man raaw walis képp ku gis na mu ko de kanam gi nga xam ne képp ku ko gis rek texaadi dañ na ci yow àddina ak àllaaxira de boo yu moo lu muy laaj foofu gis yonent sallallahu alayhi sallam ci nelaw lay ñaanam am gis yonent ca péncam yàlla lay ñaan am gis yonent ci lu nelaw yonent bi sallallahu alayhi wa wali yàlla yu mat yi danañ ko gis ci lu nelaw ak seen bëti bopp ku yu bari dem nañ ba mat mënuñoo gis yonent ci nelaw ñu taxoo julli ci yonent def def dog bu rëy ci julli ci yonent ñeent fukki junne par bés wala juróom benn fukki junne ba mujj di gis yonent sallallahu alayhi wa sallam de te ñiy gis yonent ci lu dul nelaw abul abbas almarsi ci la bokkoon ki nga xam ne mooy sëriñu Booseri te taalibe yàgg naa mébét jot ma xamab sëriñam kon nag Booseri xëy na loolu doon mébét de bu fekkee ni géwéntu gis ko la doon mébét yonent na ne ku ma gis ma man nga gis ndax man saytaane du meloo sama melo de wax na ne ku géwante gis ma xal nga maa gis xal nga koo gis balaa nga dee wala xal nga koo gis ëllëg ci àlaxira kon nag lu mën a am daal gis yonent moom xew na ci àddina ñu ngi koy gis ñi ñuy tànqal ak coow lu ko jarut barki démb rek naa gis nañ Mariama ci benn église di ko yéem ñi naa dëgg rek ñi du dëgg xanaa xamuñ ne ñun saa yu nañu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey duñ ci soowante sallallahu alayhi wa sallam te moom wootewut ak yàlla jaam rek la boo seetloo ngi laaj fii gis yonent sallallahu alayhi wa sallam ci lu du nelaw te sëriñam Abul Abbas marché yi daf daa wax ne su fekkoon ni xool naa benn yoon xamtu gisuma yonent dootuma lim sama bopp ci julli ñi de géwéntu gis yonent nag mooy karaama gi nga xam ne moo jëkk ku ko yàlla jagle nga xam nga dëhër moos doo génn àddina te gisaatoo ko wala moos da nga ko gis alaxira te ku ko gis alaxira moom yow sa yoon leer na jeeg den moo tax boo séeri di wax ne xelante boog ma gis kanam googu nga xam ne ku ko gis sa texeer yi dañ na sa texeer dañ na ci yow de ma gis ko ci gént wala ma gis ko ca pénjam yàlla wala sax ci nelaw la nga xam ne moom la sëriñam amoon abal abal abbas marsi de mu musiroon aji leer la yaltaqi dana mu daje alkatibata xare ba saaman mbir muy mu ñaakoon de kanam ak yonent gi nga xam ne dafa leer naññ lu xare tat tat nga seen yonent ba rek ma ngay muuñ de sallallahu alayhi wasallam kanam nga leer naññ muy le muy reere lu xare tat tat di leer kooku taar bala waaye lu xare tat tat muuñ kooku kay moom jàmbaar gaa ko ko may de sallallahu alayhi wasallam xamewu dund dee moom ba mu taggee kanam ak yonent ga ba daaneel mu ne aw bi tax bi raat ni ike ci foon tenq wala su fekkee gisuma kanam ga ma foon tenqam la rek sallallahu alayhi wa sallam tenq kaana tenq lal nekkoon na mu ni laay ñeel yàlla wa bi laay ci yàlla ak saak lak jàppam wala taa ak joxeem de tenq la nga xam ne yàlla rek la nekkaloon lépp lum joxe yàlla tax mu joxe ko lépp lum tëye yàllaa tax mu téye ko ma ma foon tenq loolu la wax de te taqi dana ragal basa ayu xarem almulooku buuri tenq ngoog loo xam ne day buur yépp ci àddina ña ngay parpari lox ngir ragal ayu xarewu jóge ci tenq loole de wa tax saa dana seddoo bil xinaa cim koom min a tukke ci mayam alfuqara way ñàkk ña waaye miskin yi itam day képp ku may yow keroog nga riis de sallallahu alayhi wa daal di tagg tenqal yonentu ba nag sallallahu alayhi wa ne tenq li nga xam ne ndax ma balloon na ca tenqal yonente sallallahu alayhi wa sallam ndax bal na ca mu nandal ca xare ba yépp kooku mooy xare tamboog bi mu mujj xare ji sallallahu alayhi wa sallam ci réewi tubaab ya dafa tànga tànga tànga tànga ba xam ne makka day la boo ko dendalee tamboog yonente dem ci xare nag ci waxtu tàng xare ba fanweeri junne lañoon nit ñi dañoo mara mar ba nga xam ne dañuy ñëw di tàggu yonent bi ne ko ñu ñuy suñuy gëlëm su ci sëbëri rek ndax mar wi mu ne jox na leen ndigal sidina Omar na lan mënuñoo dellu Medina mukk lu may ci gëlëm yi kon suñu reyee gëlëm yi rek duñ ñibbi de ne yonent bu ñu rey gëlëm yi mukk loolu kay mu ci bokk mu ne ne ko nu ñuy def mu ne ko ñaanal ñu yàlla rek mosuñoo taxee di ci sag ñaan boo ñu ñaanalee rek danañ xam lu ñu naan te duñu rey suñu gëlëm yi de yonente ne ndax kenn amu ci dara ci ndox ñu yéene ci xare bi ndax kenn amu dara ci ndox benn waaye indi benn aset bu def tuuti ndox loo xam ne ba mu ca dugalee tenqam la ndox ma sangut sangut sangut tenq lépp de yonente sallallahu alayhi wasallam mooñ tenq la ba mu tooy ma ngay jéem a nëbb karaama ga de mu bës tenq la rek sew de bala ca diggante baraamam yi te dee de car car car mu yéene leen ñëpp ñëw ak seen i mbuus naan ba mandi duy seen i mbuus wëgg seen i gélém sangu seen i mu naa seede naa ne yàlla rek kay buur waaye seede naa ne maa yonent yàlla bi sa alayhi ndox bal na ci tenq loolu ma ne Moussa ibn Imran baawaloon na nitam ña yàlla ne ko dóoral sa xet wi ci sa doj wi mu dóor xet ca doj wa fukki sew ndeg ñaar ballandoo ca doj wa bani Israël fukki jiit ak ñaar lañ jiit bu nekk xam seen sew de kenn bokkut ak sa morom sew de loolu day kéemtaan la waaye daal ndox muy ball ci doj googu day bët gis na ko ba tey waaye ndox muy ball ci diggante baaraam diggante yàpp ak sëriñ ak caas ndox ma di ca ball ñu di ko naan loolu day woy jëkk ak woy mujjee kenn musu ko nit ñi la ma yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi na ci menn xat ci tenqal yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam jambaraay sabal na ca tenqal yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam saa tab umu maabad ba wasallam sow te mës na jur te ma nga làpp ba mën da watti de ba ko yonent tegee teen xam la rek ñu ratt mu mu génne soow gannaaw ga dund na fanweeri at mu jur mu ñàkk a jur ayam sooratee rek mu génne soow de salmaanul farisi benn waay la woon boo xam ne baayam daf doon jaamu xirim bu ko xeebalee dana dem jaamu ji xirim ba nag moom mu rem romb benn église benn labbe nga fa booba diine labbe rek mooy diine bu ñëwee rek yàdd ca yàdd ca labbe ba rek di déglu waat yi labbe bi waat ba ngoon jot mu ñëw